at-taq'ir fi al-kalam wa at-tashadduq fihi wa takalluf al-fasahati wa isti'mal wahshiy al-lugha wa daqa'iq al-i'rab fi mukhatabati al-awam wa nahwihim walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw bi ñu jeexalee ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anha ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ chapitre trois cent vingt-sept lañ jeexaloon xadis bi ci mujjoon ñaari xadis bu mujj bi waroon mille sept cent trente-cinq mu ne woon waan anasin radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi shay'in illaa shaanahu wa maa kaana al fi shay'in illaa zaanahu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël chapitre bu bees di garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy chapitre trois cent vingt-huit mu ne baabu buntu karaahati sib guñu sib at-taq'ir waaw di xóotal fil kalaami ci wax di seet la gën a xóot waaw wa tashadduqi fiihi waaw booy wax di di di jaay di di wane ne way yow au lieu nga wax lu simple rek wax lu correct waaw di chercher mots yoo xamante ne wa takallufi waaw <laughs> di feesal ci gémmiñ géej ci kii di def ay tournure di wane gaay yi da am fasaa waaw wa takallufi ak di tegoo alfasaxati mooy di essayer di seet nan ngay def ngir wax loo xamante ni gars di naan oh saay xanaa kii imrul qays la saay bu dee ci waa arab yi waa kii moom xanaa xanaa doomu Kocc Barma la wala Kocc Barma ñëwaat ah waaw di di tegoo loo xam ne day seet mooy yi muy utiliser ay moo yoo xam ne bu waxee ba pare. kàddu yoo xam ne gars yi dañ koy laaj waa yow di waa li nga wax moom lu muy tekki <laughs> waaw di di di di di yu mel noonu ngir lan dans le yi waaw daal di leen yéem wata wa takallufil fasaha wa isti'mal wahshiyil lugha ñëw yi nga xam ne ñoo gën a njaay àllu ci langue bi nga xam ne ay mots yoo xam ne nit ñi bañ leen gëjee utiliser kenn xamul kañ la te pourtant am na yeneen yoo xam ne ci même lakk bi la man nga koo wax ñëpp xam li nga wax mais day bàyyi yooyu tànn yi nga xamante ne nii mais ay garaib yoo xamante ne nii lu naqaree trouver la léeg-léeg sax nga dem ci dictionnaire seet doo ko gis il faut nga seet cee gën a yàgg waaw ngay tànn yooyu wa daqa'iq al-i'rab ak yi nga xam ne sew sew li jëm ci ni ñuy tourner ak ni ñuy ni ñuy defare waxu arab ni ñu koy waxe ngay seet nañ gën a sewe yi nga xam ne leer na le c'est pas accessible à waaw que moom leer na le fii moom ñi ko fi xam bariwut muy tànn yooyee waaw dans le but de gondi waaw fii muxaatabatil awam buy wax ñi nga xam ne amul niveau boobu moom nga xam ne moom lay dem chercher ji ngir impressionner gars yi wa nahwihim ak ñu mel ni ñoom <laughs> waaw lii lépp dañuy woo ci bañ rëy rëy loog waaw ak foo nekk rek il faut que tu te montres quoi tu te mets évidence waaw foo nekk il faut nga wan gaay ne doo seen moroom ak li ngay waxi waaw woo xam ne ñëpp dañ naan wuu diw moom diw moom beneen kii la moom <laughs> kooku moom sawaay ba pare loolu looloo ko ci neex en fait du affaire ce de la simplicité koo xam ne noonu la mel naturellement l'affaire mel kooku waxuñu ko. waaye kii mooy moo koy chercher ji jar na ko jël dictionnaire yu yàgg ya di seet ay mots mots bi sax nan lañ ko mën a waxe neneen seet loo xam ne dañ naan bu dee ci français c'est le français di dix-septième siècle boo xam ne gars yi daanaka kenn waxatu ko yooyu lay seet waaw mokkal ci yu bari waaw boo mooy da yor ay yu bari nag waaw man ci nag di góondi nit ñi buy wax gars yi naan fu saa moom comment il manie la langue de Molière c'est impressionnant voilà moom yooyoo ko neex quoi <laughs> waaw waaw être un beau parleur waaw ngir jaay affaire <laughs> waaw loolu kese ñu naan daa am fasaa moom ay kay diw diw doy bu waxee moom moom maam yaay yëngu moom moom moom moom wóo yi xanaa lat joor jóob la rahimahullah buy waxaat le buur ba <laughs> ah yooyu di seet la gën a xóot ci wax ak di ci feesal booy wax di jéema impress nekk devant les foules waaw di jëngal lam nañu ci biir gémmiñ gi di kii di xaw a di impressionné gaa yi nag waaw gaa naan ca ñépp nag di seet di takalluf di teg sa bopp loo xam ne kenn tegu la ko al fasaxati di seet la gën a fasaa ci ay wax di ko seet di ko chercher ngir impressionné ak yi nga xam ne wax si lu luwa waaw ya nga xam daa jaay àllu ci langue bi kaa naka mooyoo xam ne te nga naan waa mais non sa waay moom c'est boo koy liir moo xam nag kooku day taxaw di wax wala mu bind ko wala téere boo xam ne il faut obligatoirement nga yor dictionnaire pour presque chaque ligne pour mën a comprendre waaye sa waay coono boobu yooyu ban njariñ a jàmm ngir rek gaa yi yëkkati le poids waaw tere nag boo xam ne ñi nga xam ne ñooy nitu yàlla yi ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekk ci toolu am ci toolu nit ñu sell ñi lii da koy moytu ndax yonent bi saa saam da koo tere léegi mu indi fii indiwu fi aaye mu indi fi ñetti xat yi ñaari xadis yi bi mu njëkk ak ba mu mujjee gisoon nañu muy xadis bu njëkk muy mille sept cent trente-six mu ne an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala halaka al-mutanatti'uun qaalahaa thalaasan rawaahu muslim rahimahullaahu wal mutanatti'uun al mubaalighuna fil umuur qaala al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah moom di hadis bu njëkk bi mu ne an ibni Mas'uud mu ngi jële ci doomi Mas'uud di Abdallah ibn Mas'uud ibn Ghaafil ibn Habiib radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na halaka alkuna al mutanatti'uun teeñalkat yi waaw moo na imaamu ne al-mutanatti'un al-mubalighun fil umur mooy ñi nga xam ne dañuy jéggi dayo ci mbir yi ah, ils ne sont jamais des personnes simples waaw ñoom ils ne sont pas simples la simplicité ils ne connaissent pas ñoom xamuñu lan mooy mooy mooy nga naturel quoi être soi-même xamuñu loolu doonal ci nga mooy naturel quoi xamuñ loolu déedéet yeneen saa sax da nga gaa yooyu di jéggi dayo ci lépp. lii ci loo xam ne kenn tegu leen ko kenn digalu leen ko ñooñu alku nañ mu ne ñetti yoon la ko wax qaalaha salaasan mu ne rawaahu soloona xadiis bi muslim al imaamu muslim abul xuseyn rahimahullahu taala rahmatan waasi'a xadiis bi romboon na xadiis 144 chapitre 14 lañ ko gise woon baabun fil iqtisaadi fil ibaada ah? mu ne woon ani wa an ibni mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala halaka al-mutanatti'un qaalaha thalathan rawahu muslim imam an-nawawi rahimahullah foofu mu ne woon al-mutanatti'un al-muta'ammiqun al-mutashaddidun fi ghayri mawdi'i at-tashdid yeneen kàddu la utilisé woon fële mu ne al-mutanatti'un mooy al-muta'ammiqun ñii xóotal fu ñu nekk di jéem a dem di mooy yow xam ne dañuy soxla seen bopp al musaddidun di taxal di teeŋal fii xayri mawdi tashdid foo xam ne kenn laaju leen fa ñu te ñu ñu ñu ñu taral leen dañ ko taral voilà mais ñoom ñooy seet loo xamante ni tout le temps c'est comme ça quoi waaw tout le temps il cherche lu gën a métti lu gën a kii di seet voilà un discours buñ ko ne yaay yaay yaay ubbi ndaje bi ah on te fait on vous fait l'honneur voilà de présider notre euh, conférence voilà sa waay eh, mu lulu nag waaw qui aura lieu dans deux semaines waaw suñu conférence bu war a am deux semaines yaa koy ubbi yaay ji ci laay sa tëju deux semaines génn dictionnaire yu fënax ya la wax ngir préparer bii discours boo xam ne bu ko jamee waaw yow remise de prix hein du concours général Euh, bu Sénégal yow yaa ko war a yow yaa war a ubbi mbir mi en tant que professeur de philosophie yaa war a def discours d'ouverture bi la hawla wala quwwata illa billah waaw sawaay lënu une semaine bu génnee day yu man na ñàkk yi kese nga koy gis waaw tëju di seet yii moo compliqué yii mbir yu xóotta sori yii daal di dekkil ay auteurs yoo xam ne daanaka gaay bañ leen gëjee dégg ngir lan lépp dugal comme le disait un tel tel boo xam ne gars yi daanaka bokkuñ ci ñuy cité sax waaw ah. ngir lan bu ñëwee daal di impressionner la galerie quoi wal iyaazu billah <laughs> waaw mu leer na lii moom amul lenn lu yàlla lu ci lu ci lu ci luñ gàllu nafsam kese cëru bakkanam kese lay satisfaire waaw bu paree nag bu moytuwul bu coupéwul micro bi ba ba ba làmmeñam jay ko mu ne waa bii de dal na moom <laughs> waaw gaa yi dégg eh, saa yi nee bii de dal na moom <laughs> waaw je viens de frapper fort <laughs> yooyu la quoi mooy yooyu vraiment euh, man noon na épargne boppam coono yooyu épargne nopp nit ñi ci yim leen di sonal kon loolu lëkkaaleem ak suñu bunt bi leer na xadis bi gisoon nañ ko foofu kon lépp leer ci waroon da ngay dellu foofu lëkkaaleem mooy cere gi nga xam ne moom lañuy ñuy sit ah, ak ta'qir fil kalam wa tashadduq di di dugg wa taka takalluf fasaha waaw di essayer rek rek waaw ngir impressionner nit ñi yoneen saa saam ne nag ñi nga xam ne ñooy def loolu halakal mutalatti'un waaw waaw ñiy teengal di jéem a dugg ci yëpp yi di jéem a kii di ngir impressionner seet ñu gën a xóot bàyyi fi yu accessible yi nga xam ne ñépp la euh, ñoo ci mën a jote mu ne déedéet loolu ça sera trop simple gaa yi saa yow waaw loolu waliyasu billah al imamu alhafidu an-Nawawi mu teg ci xadis bi ci tegu mille sept cent trente-sept mu ne wan Abdillahi ibni Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha yubghidu al-baligha mina ar-rijaali alladhi yatakhallalu bilisaanihi kama tatakhallalu al-baqara rawaahu abu daawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala hadithun hasan kon al imaam mu daal di ciy teg hadith bi rahimahullah mu ne waan abdillah ibn amr ba léegi mu ngi jëlee xadiis ci téere bi di leeral li nga xam ne moo tax nit war a moytu lii tere gu ñu tere sib gu ñu sit nit ki di doxale noone di seet la gën a compliqué ci wax ak i kàddu ngir amuser ngir tamit daal di impressionner la galerie loolu nga xam ne lu jaro moytu la waaw nit daa war a nekk nit bu la yàlla taxee jóg lépp looy def yàlla nga ciy seet yow yàlla ngay jiital ci lépp bala ngaa wax bala ngaa jëf sa xaal lépp borom bi ngay gis ak yan aadaab lay xaar ci yow ak moom mi nga xam ne mu ngi gis sa xol moom mu ngi gis sa xol de te gis nga inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum waaw gisoon nañ fi hadis boobu borom bi tabaraka wa taala daa nekkul gis nga li ko yitteel ci nit ñi nekkul li nga xamante ne mooy seen yaram yi ban ban diw ngeen ko diw waaw ndax diw ba ngeen ko diwoon daal dinay très bien waaw ndax kii doon na diwu diw bu kawe waaw déedéet loolu licceelul borom bi tabaraka wa waaw laa yanzuru xoolut faalewul bàyyiwul xel ilaa ajsaadikum ci seen yaram yi est-ce que voilà saa yaramam bi lii sonn waaw ndax moom c'était amul woon ay heure amul woon ay ay tërgën amul woon ay ay ay ay ay ay ay kii pare bu wér bañ ba ba cicatrice bu wér bu nàngam est-ce que produit yi dindi woon nañ cicatrice ya voilà est-ce que moom deram daa ñuul daa weex daa mboq daa mel loolu yitteelul yàlla waaw inna laa yanzuru ila ajsaadikum wala ila suwarikum waaye déet seen melo yi ban couleur nga yor faalewul lool weex nga mbàq nga sa yoonam newut faalewul lool lool taxu koo jóg intéressé wu ko ci yow dangaa gàtt dangaa dangaa dangaa dangaa dangaa xeereer da ngaa njool da diggu doomu déedéet walakin waaye xam nga lu intéressé borom bi lu ko tax a jóg te lu ko ñor ci yow yanzuru li muy xool te looloo ko tax a jóg tekkiwul na yow sa yaram borom bi du ko gis walla mooy da koo intéressé wul <laughs> ila seen xol ya wa a'malikum ak li ngeen di jëf ngir moom yow boo xamee ne borom bi mu ngi gis sa xol gis nga sa cinéma gi fi nekk ngir ngir ngir ngir ngir góor sa discours bii sa nodd gi nga fi nodd sa discours bi fi teg aaya alquran yu ne nga indi jaar fii indi ay hadith yoo xamante ne nii sa mojamut tabaraan yi kese nga ko mën a fekk paagaalu bi leeral de non am na hadith yu gën a yu nekk sax yi xay ni yoo xam ne ñépp c'est accessible à tous mu bàyyi leen di chercher waaw xaaral mojamut tabaraan yi al mu mufrad di seet yoo xamante ni nii leer na ko ne mbooloo bu fii moom c'est à xaw naa rassuré wu ne bu dee am nañu ko fi ñuy xam xadiis bii du bari waaw mu indi ko nag bu ko dóoree nag nga gis benn plaisir bi nga xam ne moom lay yëg ci xolam lool kese lay am ci loolu waaye na ko leer ne du am tos ci li nga xamante ne mooy ak pay fa borom bi ndax borom bi xoolul seen yooyu seen cinéma yooyu li muy xool mooy seen xol ya la ca dëggu ngir moom ak seen jëf yi li ngeen ci jëf ngir moom naa xoot ba moo tax ay xol kese am solo xol kan moo la wax lool xol am na solo jëf ñu ne la non ilaa qulubikum laa wax wa amalikum lool ñëwee na noonu xadiis bi ci riwaaye imaam muslim mi solo xadiis bi waaw xam nga am na bu mu boo xam ne ah inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum waaye loolu imam muslim day dajale affaire yi am na woo xam ne da cee teg ne ah, ah, mooy bi muy wax ne bi hasbi imri'in min ash an yahqira axaahu al-muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maaluhu. inna allaha laa yanzuru ilaa ajsaadikum wala ilaa suwarikum walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa a'maalikum. kon lii la te hadith yooyu yëpp romboon nañ gisoon nañ ko hadith sept mooy première version bi hadith mille cinq cent soixante-dix. gisoon nañu version bii ñu la wax ba commencé woon iyyakum waz fa inna az-zanna akdhaba al waaw kon mooy nit boo xamee yooyu yëpp da ngay noppale ko ko wax xam ne sa cinéma gi nga nekk yii di tab seet moo ya gën a ruqee waaw ya gën a jafee xam waaw yooyu yëpp sawaay da sonal nit ñi waxal loo xam ne ah boo ko waxee gars yi dinañ nand quoi dinañ xam ne lii nga bëgg a wax ñu jële ci liñ ciy wax lu naturel bu duggee ci nopp day nekk naturel ci nopp bi waaw day nekk lu neexal nangu waaw waaye bu dee waajoo xamante ne nii moom nekk fi di seet yooyu alors que suñu borom tabaaraka wa dañoo wa ma min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum neewoon na ca suuratu Seydina Ibrahimul Xaliil alayhi salaatu wassalaam te ne borom bi nee na man yónniwuma benn yonent lu dul ci lan nañu ay ñoñam ngir lan ngir mu leeral leen muy mën a wax ak ñoom lu ñu comprendre muy wax ñoom ñuy comprendre ñoom ñuy wax muy comprendre ñuy mën a jokkalante loo xam ne message bu borom bi dina agsi ci ñoom simplement ci naturellement yomb ba quoi waa ji ne moom loolu du ko def quoi déedéet yooyu ça sera trop simple voilà moo tax bu yàggee nit ñi sax dañuy lay détecter dañuy xam ne ah sawaay nag dafa soof quoi non non sawaay man moom to nekk ma fi di ko déglu kii dafa soof <laughs> moom dafa soof quoi saa bu ñëwee il faut mu ñu fi mu bu bees wan ñu ne voilà pare nag di tooñaale ñeneen ñi di leen suu di wan ne yéen yéen voilà da yéen a war a góorgóorlu ci làng bi nàngam waaw te dara waaw wax ay moo ñu ne ko waa loolu lu muy tekk mu naan góorgóorlu ji leen dem leen seeti te yaa ko fi wax loo xam ne pourtant amoon na yeneen mots yu fi nekk waaw yeneen i yoo xam ne mënoon nga ko wax ci même langue bi ñëpp comprendre nga bàyyi ko fi jël yi gën a xóot ñu lay laaj nga naan dem leen ngeen seetu ko wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon hadis bi mille trois cent mille sept cent bokk trente-sept mu ne waan Abdillah ibn Amr mu ngi jële ci Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wa ardaahuma anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna allaha dëgg-dëgg gis nga buur yàlla yubghidu dafa bañ albaligh ki nga xam ne borom bi da ko may fasaa mooy lam nañ wu jotale waaw lam nañ woo xam ne wu jotale la buy wax minar bi rijaal ci góor ñi waaye loolu ak jigéen ñépp ci yema ah. alladi waaye au lieu mu jaarale ko utilise ba moom ni science fu baax def ko rek di wax ak nit ñi bu waree wax ak ñoom bu waree jàngale mu wax mu leer loolu au lieu mu def ko déedéet yemul foofu de balaa xam gi bali xam googu yemul ko noonu ah ah alladi ki nga xam ne yataxallalu bi lisaani buy wax di yëngal am nañ wi nag di wane ci biir nag di wane ne sawaay c'est un bon tribun c'est un fa euh, mais attention non <laughs> di yëngal am wi waaw waaw di wane ne moom fii mu ne dafa mën a dafa mën a wax wax ju leer kamaa keem ni nga xam ne tataxallalul baqara nag yi bu lekkee li muy lekk ba tëdd nag war a ruminer génne wax ko lim se lim lekkoon di ko yéeyaat noonu nag nga gis ko muy yéey noonu nag wi noonu muy def nga xam ne sa koy gis mu toog léeg-léeg sax mu gëm mu bët yi <laughs> nag mi di ruminer quoi mooy les ruminants di gis ko muy def noonu waa ji noonu lay def am ci plaisir walla gaa yi koy xool di leen impressionné <laughs> mu ne rawaawu soloon a xadiis bi Abu Daawud al imaam Abu Daawud waaw as-Sijiziyu rahimahullah as-Sijistani wa Tirmidhi ak taalibi ma al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi wa qala mu ne hadith li hadith la hasanun bu baax ah, imam ah, ah, Abu Abu Dawud imam at-Tirmidhi moo koy wo moo Abu Dawud as-Sijizi <laughs> wala sa mi surtout fii ñu leen boole <laughs> aman ah, sami'tu Aba Dawud as-Sijizi mu naan imam Abu at-Tirmidhi dégg nga Abu Dawud as-Sijizi nga wax ne kay mooy Sijistani parce que <laughs> Sijistani dañu wax Sijizi tam <laughs> Sijistani Sijizi Sijistani ya Sijizi voilà kon léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dongu ñoo ka solo ñu ne déedéet sëriñu imam Abu Dawud ak imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi waaw hmm? ah. kooku euh, euh, moom daal dina koy soloolu jiitu waaw léegi al abu daawud imaam ahmad moo ko ci ñaari bërëb waaye kanta ci abdullah ibn amr bu dee imaam abu daawud mu ngi ko indi ci adab baabu ma jaa fi mutashaddiq fil kalaam voilà <laughs> di yaatal ci wan loo xam amul benn kii quoi ngir rek impressionné waaw di ci takalluf voilà di di di di tegu ay boppam ay yoo xam ne muuyu graw yoo xam ne da leen di mokkal nag yàlla nag bu ko yàlla daal di nattoo mu jekki rek benn mu naaw xamatul nag nu ngi koy kii mu nekk fa di e, e, e, di xalaat yooyu yëpp yaa sonal sa bopp léegi awwalu kitaabul adab baabu maa jaa fil mutashaddiq fil kalaam mu ne haddasanaa Muhammad ibn Sinaan al-Baahili mu nettali nañu mu ne wa kaana yanzilu al-Awaqa mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Sinaan al-Baahili di Muhammad ibn Sinaan al-Baahili Abu Bakr al-Basri ñu xamoon ko al-Awaqi hmm? rahimahullah newoon fële ca Basra génn àddina la 223 am na wuute newoon siqatun sabt wala ko wóor dëgër daal di këcc daal wóor wa kaana yanzilul awaqa mu ne doon na wàcc bërëb bi naan al awaqa benn bërëb la bu nekk fële ca basara foofu euh, fa doon wàcc fala doon nekk voilà euh, al awaqa awaqa awaqa waaw <laughs> ah, ñu ngi noonee rahimahullahu taala mu ne qaala haddasanaa Naafi' ibn Umar mu ne ki nett mooy Naafi' ibn Umar ibn Abdillah ibn Jamil ibn Amir ibn Amir al-Qurashi al-Jumahi al-Makki génn àddina li nga xam ne 169 moom it thiqatun sabt la borom Taqrib at-Tahdhib wa al-imam al-Hafiz Ibn Hajar an an Bishr ibn Asim Naafi' jële ci ku naan Bishr ibn Asim di Bishr ibn Asim ibn Sufyan ibn Abdillah ibn Rabi'a ibn al-Harith ath-Thaqafi at-Taa'ifi al-Hijaazi moom siqa la génn àddina la 124 selon al imaam al-Haafiz Ibn Hajar nee na moom euh, siqa la ku wóor la hmm? Hmm? am na nag ñu ne non génnul àddina 124 ans parce que après al imaam az-Zuhri la génn àddina te imaam az-Zuhri 125 la génn àddina wallaahu ta'aala a'lam kon Bishr ibn Aasim hmm? léegi Bishr ibn Asim rahimahullah an abiihi mu jële ci baam bi Asim ibn Sufyaan ibn Abdillah ibn Rabi'a Thaqafi rahimahullahu taala moom saduq la borom Taqrib at-Tahdhib wax euh, kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko saduq mooy ku dëgg rahimahullahu taala an Abdillah mu jële ci Abdillah kese la wax ma Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ñii ne Abu Abdirrahman ñii ne Abu Nasir al-Qurashi as-Sahmi radiyallahu anhuma génn àddina l'an 63 am ñu wax mukku waaw moom dañu wute comme comme comme kii quoi comme <laughs> Seydina Ubay ibn Ka'b ak Seydina Jaabir ibn Abdillah ñooñu nit ñi dañu wute bu baax kañ lañ génn àddina voilà moom nii am nañu ne l'an 63 am ñu ne mukku 64 ñii ne 67 ñii ne 68 ñu ne 69 ñu ne 73 ñu ne 77 wallahu taala alam naka noonu fan la gane àddina loolu yu beneen mbir la waaw Allahu akbar ñii ne Misr Égypte ñii ne mukk Taif ñii ne Makka ñii ne Sham <laughs> Allahu akbar teelu dugg ci l'islam mm, avant baayam fuuf sa Makka <laughs> waaw mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu mu ne qaala Abu Daawuda Euh, al imaam Abu Dawud nag di leeral Abdallah bi kan la mu ne mu ne huwa ibnu Amra mooy ibnu Amr Abdallah ibnu Amr Abdallah ibnu Amr la bu ko jaawale fu ne keneen la déedéet waaw boo gisee Aasim ibnu Sufyaan as-Saqafi la hmm? euh, newoon Taif madani newoon na Medina newoon Taif parce que Taif bu ne Abdallah rek man nga foog ne dëgg la ibnu euh, Abdallah ibnu Amr ibnu As newoon na fa mais imaam ibnu Abbaas ci boppam Abdallah ibn Abbas mais Taif la génn àddina voilà kon <laughs> moo tax <laughs> boo mooy boo leeralul rek gaa yi mën nañoo jaawale kon ci est-ce que Abdallah ibn Abbas hmm? mu ne la imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah nee na nag huwa ibn Amr non Abdallah bi Abdallah ibn Amr la radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla yubghidu al-baligha min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi lisaanihi taxallulal baaqira bi lisaaniha lii baaqira la <laughs> baaqira benn la rek mooy nag